farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaab althaalith fi aladabi walfadaa'il fi faslun fi shukr وإن قرأت تين سبعا سبعا بالأم والإخلاص تلك سبعا بعد صلاة الجمعة قبل الكلام ثاني رجليك أعاذك سلام من كل سوء يتقي المرء إلى الجمعة الأخرى باتفاق نقلا mu ngi wax ba léegi ci ngëneelu saar yi mu ne wa in qara'ta ndeem jàng nga tay ni ñaari saar yim la mujj woon wax muy falaq ak naasi sab'an nga jàng falaq qul a'udhu rabbil falaq juróom-ñaar sab'an ak qul a'udhu rabbin naas juróom-ñaar bil ummi wal ixlaas nga jàng suuratul mooy ummul kitaab muy faatiha juróom-ñaar tilka sab'a ak ixlaas muy qul wallahu ahad mooy da jàng faatiha juróom-ñaar ixlaas juróom-ñaar qul a'udhu rabbil falaq juróom-ñaar alhamdulilah qul a'udhu rabbin nas juróom-ñaar lan kañ baada salaati jumaa ginnaaw bi nga jullee ajjuma ba pare qabdal kalaam bala ngay wax lenn fekk yow sa xaal saaniyay rijlayka yaa ngi sukku say wóom na nga toogee ba nga jullee ba pare aadaka salaam sa boroom bi nga xam ne mooy boroom jàmm te ko am jàmm moo la jàmmal dina la muccal min kulli su'in ci bépp lor bépp ay yattaqil mar'u boo xamante ni camsi dina ko moytandiku ilaa jumu'atin ukhra ba ajjuma jëy ñëwaat ci kanam bittifaaqin ci lii loo xam ne lu dëppoo la nuqilaa lu ñu toxal mu ne qiraatul kahfi bi yawmil jumu'a ajallu ma bihil tamastal manfa'a mu ne qiraatul kahfi jàng suuratul kahfi nag moom <coughs> bi yow yawmil jumu'a ci bisu ajjuma ajal mooy li gën a màgg maa bihi li nga xamante ne tamasta dee nga ca làmbatoo di ci seete di ci ute al manfa'a njariñ waaw mu ne wa in biha qarata lirraghba udi'a baynaka wa baynal ka'ba mu ne wa in biha boo ko jàngee bisub àjjuma nga jàng ko moom suuratul kahfi lirraghba ndax daa am loo xam ne moom ngay xem même ca jàng nga nga koy jàng udi'a des nañu leeral baynaka sa diggante yow wa baynal ka'ba ak diggante ka'ba gi léppay leer waaw mu ne tuniiru aydan bayna jumu'atayni qad quri'at qad quri'at fiha bi ghayri mayni mu ne tuniiru day leeral ba léegi moom suuratul kahfi aydan ba léegi bayna jumu'atayni diggante ñaari aljuma ya qad ajjuma ja nga xam ne da ko jàng ba beneen bay ñëw mooy qad quri'ta qad quri'at fañ ko jàng fiha ca ajjuma joo bi ghayri mayni ci loo xam ne amul wax ju sutante xam nga limaam alxaakim an-Naysaabuuri yu rahmatullah alayhi dafa solo ah mu ne inna man qaraa suuratal këfi yowma aljumuca adaa lahu min nu min nuuri maa bayna aljumucatayn képp ku jàng li nga xam ne suuratul kahfi kooku leeral nañ ko diggante ci leer loo xam ne diggante ñaari aljuma yoo yële <coughs> voilà ak xadiis yi nga xam ne ñoo ñëw di xemmeem loo jaam bi muy jàng li nga xamante ne nii mooy suuratul kafi ci bésub àjjuma waaw léegi sëriñ bi du continuer mu ne wa qaari'un yaasiin yughfaru lahu jamii'u maa alayhi faqbal kullahu mu ne kàntaa wa qaari'un waa aji gi nga xam ne aji jàng la waaw yaasiinaa di jàng suuratu yaasiin waaw yughfaru lahu moom des na ko jéggal jami'u ma alayhi mbooleem nekk ci kawam ci ay bàkkaar des na ko ko jéggal faqbal nangul kullahu mbooleem seen mu ne wa haythu ma adamta ya hamimi qiraata alkursiyi lilazimi wa surata duxaani fi lmasturi wa awwalal ghafiri lilmasiri ba'da sabahi wal masaa'i abada kufiita bayna dayni kullama rada sëriñ bi radiyallahu anhu koddina mu ne wa qaari'un um yaasiina kon lool gisoon nañu ko ah aji jàng yaasiin des na ko jéggal mbooleem li mu def ci bàkkaar nangu lool mu ne wax ay suma adamta yaa xamiimi waaw saa boo xamee ne yow sama xarit ki nga xam ne dama tar ci sopp ko waaw xiraatal kursi yi nga saxee dappetoo di jàng aayatul kursi yu waaw aayatul kursi yi di ko jàng lil azimi waaw ngir borom bi nga xam ne mooy boroomu màggaay bi nga xam ne mooy ci màgg wa suurata duxaan waaye di jàng suuratu duxaan fil mastuuri ci téere ba ñu ko rëdd mooy ci mushaf wa awwalal xaafiri ak njaalbeenu li nga xam ne mooy suuratu xaafir nga jàng ko lil masir ba fa laaya ba naan ilayhil masir voilà ndax suñu waroom dane ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim xaamim tanzilul kitaabi min allahi al-aziz al-alim ghafiri dhanbi wa qaabili tawbi shadidul iqaabi dhi tawli la ilaha illa hu ilayhil masir mu ne nga jàng ko wa foofee moom suuratul ghafir baada sabaaxi ginnaaw bi nga jullee suba ba pare ginnaaw suba wal masa ak ginnaaw ngoon abadaa nga dappetoo ko ba faw yow moom ku fiita fegelees na la bay na day ni diggante ñaar yooyee mooy suba ak ngoon kullama rada lépp loo xam ne da lay yóbbu ci toroxtaange da lay yóbbu ci alkade waaw mu ne wa man yaqul subhaana dil mulki ilaa tamaamihi li wajhi rabbin qad ala fi yawmin aw fi jumu'atin aw shahrin aw sanatin yughfar lahu dhul amri dhunuba tilka sanati allati biha qad qaala faghtaniman waghtaniman wantabiha sëriñ bi ne waman yaqul képp nag ku wax ci ñaan yi nga xam ne ñooy dajale yim la doon wax waaw zikar yi nga xam ne dañoo dajale mu ne nag képp koo xam ne tudd na wax <clears throat> subhaana dil mulki wax subhaana tudd naa sellu dil mulki boroomu nguur ilaa tamaamihi ba ne ñaan googee di jeexe nga def ko li wajhi rabbin qad ala nga def correct di sàkku ngërëmu borom bi nga xamante ne nii nekk nekk borom bi kesee tax nga koy def ak ut ngërëmam bi nga xam ne xad alaa kawe na te yéegut tey ki def lool lan lay am mu ne fii yawmin nga def ko ci bés aw fii jumaatin wala ci àjjuma aw shahrin wala nga def ko ci weer aw sanatin wala sax ci at dong nga ko def kookee def lool da yaghfir lahu dina ko jéggal ñeel ko dul amri boroom borom boroom mm, mbir yi ki nga xam ne moom moom aalamul aalimul aalamul amr borom bi tabaaraka wa taala zunuba tilkal sana bàkkaari at moo mee ko waaja wax allati biha ba nga xam ne xad xaalahaa waaja cam sa wax na ko kon nag faxtani man waay waay waay woo koomul waay wante biha ta nga yeewu ci ci yu màgg yi ta nga def ko léegi ñaan gi lan la yax mooy subhaana dil mulki wal malakut mooy dane bam jeex wa man yaqul subhaana dhil malakut dhil mulki ilaa tamaamihi mooy subhaana dhil mulki wal malakut subhaana dhil izzi wal jabarut subhaana al hayy alladhi laa yamuut subbuuhun qudduus rabbul malaa'ikati war ruux subhaana dhil mulki wal malakut subhaana dhil izzi wal jabarut subhaana alxayi alladi laa yamuut subuux quddus rabbul malaa'ikati warruux subhaana dil mulki wal malakuut subhaana dil izzi wal jabaruut subhaana al hayyi allazii laa yamuut subbuux quddus rabbul malaa'ikati war ruux mu ngi noonu léegi nag mu continuer mu ne sayyidul istighfaari man lahu qara fi subhi wal masaa'i naala zafara mu ne sayyidul istighfaar yi gisoon nañ ko jiitu woon na sangu njéggalu yàlla yi ñaan njéggalu yàlla yi man lahu képp koo xam ne nekk nga xaraa di ko jàng fi subhi suba ji wal masaa ak ngoon yi naa la kooku de moom daal dinay jote zafara la nga xam ne mooy tox mooy ak ngañaay yi mooy kooku dees ko jéggal ci lépp mooy kooku lépp loo xamante ne nii moom lay sàkku te ak njéggal lay moo tax muy ñaan yàlla jéggal ko mooy kook dina ko amee te mooy lan mooy xadiis ba allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant <coughs> mu allahumma anta rabbi laa ilaha illaa anta xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'uudu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu laa yaghfiru dhunuuba illaa anta. voilà <coughs> lii la. kon ñetteel <clears throat> allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu